kon insha allahu taala ñu àggale fi ñu yemoon eh, ci hadith bi nga xam ne mooy ñaar fukkeelu hadith bi di hadith numéro vingt muy hadithu saydina wa mawlana abu sa'id sa'd ibn malik ibn sinan al-khudri radiyallahu taala anhuma eh, ci doon nettali li yonente bi alayhi salaatu wa salaam doon ñu toxalal ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam bi nettali waajoo jële nga xam ne ci waa banu Israël la bokkoon daal di woon faat téeméeri nit yu manqué benn ah bam ko defee nag mu bëgg a tuub xelam dem ci tuub mu laaj kan moo gën a xam ci kaw suuf ñu daal di koy tegtal benn jaamukatu yàlla rahib waaw koo xam ne jaamu yàlla ga moo sut fuuf xam-xam ba mu am waaw léegi nag ba mu ko mukk yow moom xamuk tuub ci gàttal mu faat ko waaw demaat ba ca ba ba ab diir xelam demaat ci tuub mu laajaat ñu tegtal ko ci boroom xam-xam ba mu ñëwee boroom xam-xam ba rahimahullahu taala xamal ko ne nag aha kay kan moo mën a dox sa digganteeg tuub am nga tuub kay waaw bañ a am ak tuub waaye mu xamal ko nag nan lay def ngir man a tuuba ngoogu sell foofu la ñemoon gisoon nañ ci taxawoon nañ ci Euh, ci jataay bii ñu génn quelque njàngat yoo xam ne ñu ngi ci euh, xanaa bu amee rek leneen luñ ci dolli mooy euh, li nga xamante ne nii moom la ko boroom xam-xam bi wax bim nee ko naam wa man yaxulu baynahu wa bayna at-tawba imtaliq ila ardi kaza wa kaza fa inna biha unaasan ya'buduuna allaha ta'aala fa'budillaha ma'ahum wa laa tarji' ilaa ardika fa innahaa ardu suu' waaw. bi mu ne ko waaw kan mooy dox sa digganteeg tuub waaw yow kay am nga tuub ni ngay def nag mooy da ngay dem wëyal nga dem ci suuf sàngam suuf boole bi tudd sàngam waaw. foofale boo fa demee am na fay nit ñoo xam ne ñoom dañuy jaamu yàlla nga jaamu yàlla ànd ak ñoom voilà te bul dellu ci sa dëkk ba ndax foofu dëkk bu yées la mooy ña dëkk dañoo yées di def lu yées nga mel ni ñoom yow itam def lu yées bokk ña boo ko teree dara fokk nga remplacer ko dara bu nekkee di def lu dut noonu di def bàkkaar boo ko teree fexeel temps ba mu doon defe bàkkaar ba bu ko bàyyi temps libre boo ko bàyyee temps libre da ciy dellu waatam ah. ah oui mooy risque de récidive day day day day gaaw mooy mu delluwaat ci mbir ma ndax amul dara lu def yow da nga ko ne bàyyi lii mu baax waaw bàyyil seen télénovela yi ngeen topp seen façon film yi nga xam ne laa yusminu wala yughni min ju' bal daara kese la waaw ak yàqu yàq des mœurs ak yooyu kese yàq say jikko kese la waaw seen film yii seen feuilleton yi ngeen newe nga wax ko nit ci wax ba mais boo ko bàyyilee noonu rek dem sa yoon waa après amul lu mu remplacer place am mais récidive da koy yomb waaw moo tax kii mu ne ko ba mu ko bàyyiloo suufam sa fam nekkoon da ko demal rek suuf soo xam ne foofu moom temps ba nga doon def di ci def caay caay di rayaatee ka def yeneen yu bon nga nekk fa ñoo xam ne ñoom boo demee saa bu ñoom dañ koy remplir ak jaamu yàlla bu ko defee yow nga def koog ñoom dootul tala ci lële <laughs> non seulement bu dellu woon sa dëkkam ba rien que muy gis bërëb ya nga xam ne fa la doon defee caay caay gi mën na koo xëccaat ci caay caay waaw ndax dañuy yee sidit sidit bi nga xam ne mooy sidiku mooy yàlla ji waaw loolu al borom jawaami'ul hikam ah nga ne kan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma ne non waxuma <laughs> ah la nga liñ naan <laughs> moom li yonent bi saa saa moom lañ jox jawaami'ul <laughs> kalim waxuma jawaami'ul kalim jawaami'ul hikam ab téere la waxuma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al imam ah. boroom euh, euh, al al jawaami wal xikam al imaam al xaafid ibn rajab <laughs> al xaafid ibn rajab <laughs> moom moo ko bind doon ci li nga xam ne mooy arba'iin an moo après ah, moom <laughs> téere boobu dafa doon leeral affaire bu mel nii daf fi doon leeral affaire bu mel nii dafa doon leeral li nga xamante ni mooy mbir mu nii mooy ñi nga xamante ne nii dañuy dem eh, di def lu baax di def lu bon di def lu bo ba jógee foofu mooy iblis problème yi nga xam noonu la yonent bi saa saam te xadiis boobu eh, <coughs> mooy bi mu naan inna rajula la ya'malu bi amali ahli an-naari wala bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhiraa' fa ya'malu bi 'amali ahli naar fa yadxuluhaa ba pare mu waxaat ci contraire bi beneen côté bi kan nit ki dina jëf jëfu waa aljana ba daanaka du des digganteem ak aljana joojale lu dul digganteem fu muy euh, xasab yi xasabam bi mooy sa euh, euh, baaraamu wewu loxo bi sa fa baaraamee catu baaraamee ci conc bi buy jàpp fi muy raxas lu toll noonu rek des mu jëf jëfu safara daal di fay dugg muy leeral que ne yooyu yu bari dafa am ay sidit yoo xam ne sidit yu baaxul la siditu mooy yàlla waaw yoo xam ne bu nit ki génn àddina iblis da koy fexe réveiller da koy fexe yee waaw <laughs> jamono yi nga xam nit ki ci la gën a soxlaa gëm yàlla takkoog takkoog boroomam ci xolam ak léppam iblis ñëw ngir yee li nga xam ne mooy mooy yàllaa ko kéefër ci moom sidit ba waaw léegi nag sirif boobu bokk na ci li koy yee mooy fa nga doon defe caay caay ga nga fay jaar même bu dee nga ko doon defandool newuñu fa mais bien que ngay gis bërëb ya waaw booy gis booy rien ngay gis bërëb ya nga ko doon defe rek yow yow da ngay tu tu risques de succomber de waaw da ngay risquer léegi tabbiwaat waaw kon nag. ba moo tax loolu no seulement dogoog ña nga xam ne ñoom nga doon àndal di def loolu lépp comme niñ ko waxoon que loolu euh, fokk mu am waaye il faut nga pare hein que yow mii ah fa ko doon defe ci boppam dama fay bañ a tee sama tànk wala bu dee nga ne ma bon waa léegi bu dee sama kër laa nekk nag. ma ne waaw bu dee sa kër ci télé bii ci nga doon xool yooyu ma ne seen yooyu ngay dindi waaw di teg leneen rek lu baax rek waaw bu fi nekk mukk naan xaaral ma xool waaye temps yi lan moo am déedéet ndax dañ ciy tàbbiwaat kon nag mu ngi noonu waaw salaamatun min hind aw jaariha an la taxulla dahra fi waadiha waaw boo bëggee mucc ci hind <laughs> wala salma ah an laa taxul la mooy nga bañ a wàcc sa way ad-dahra sa juuma jamono li def mooy bul dem mukk ca fa nga xamante ne nii mooy ca seenu xur wañu ne moytu ko sinon boo demee <laughs> booy booy tàmbali waat caay-caay ya nga bawoon doo ko sax tey kon nag mu ngi noonu kon tuub loolu dafa nekk loo xam ne manu la ñàkk ci tuub c'est obligatoire waaw kon nag yarkatu xale yeeg yooyu yëpp ñu xam ko gone boo ko bàyyi looy loo xam ne du no da naka sadut noonu lu muy def di ci passer temps di ko def nga bàyyi loo ko ko fexeel temps boobu bërëb boobu noonu waxtu woowu mu ko doon defee remplir ko lu baax loo xam ne it dina xaw a ludique surtout bu dee gone la te baax te loolu lu jeex ci sunna yonent bi alayhi salaam waaw waaw nga xam ne loolu euh, dina ko dina tax mu fàttali le waaye boo ko bàyyi looyu mu toog benn fan ñaari fan kii mais da ciy delluwaat kon nag insha allahu taala ñu continuer fi ñeemoon kon nag bi mu ko waxee lool ne ko kon bul dellu ca sa suuf sa nga newoon de ndax suuf soof baaxul demal fële suuf sàngam léegi nag waa ji jóg fantalaqa ñuy kon al imam an-Nawawi rahimahullahu taala muy kon mu ne fantalaqa hatta idha nasafa at-tariq ataahu al-mawt mu ne waa ji nag dem def li nga xam ne moom la ko boroom xam-xam bi wax waaw mooy mooy tuubit boo ñëwee gis boroom xam-xam bu ko mu wax la ni ngay jaar daa bokk ci condition yi mooy nga nangoo def lim la wax mooy médecin bi waroo ñëw mu diagnostiqué la xam ne lii mooy sa wopp lii mooy sa feebar après nag mu ne la nag traitement bi ngay suivre posologie bii ngay suivre yii nga war a suivre ngir wér lii ak lii ngay naan jënd ordonnance sàngam ak sàngam jaaral ci pharmacie bi jënd ko yow nga jël affaire bi di nga génnee nga xotti ko def ko ci poubelle bi nga njëkk a joteel bi nga njëkk a dajal ah non bi nga njëkk a romb poubelle bi nga njëkk a romb nga xotti ordonnance bu dugal ko ci dem sa kër sa waay bëggoo wér waaw yow da ñëw du da ngaa bëggoon a wér ba moo tax nga ñëw ci moom topp sabab yi waaw jàpp ci sabab yee tax nga ñëw ngir wér comme ni nga xam ne mooy sunna nga ñëw médecin bi seet bu ko mat seet lii kii ne la lii wëkk lii la moytul lii defal lii lii wëkk lii jëndal ordonnance sàngam mais da nangoo def loolu kay ginnaaw bi ñu mën yaakaar ne man ngaa wér waaw même bu dee yàlla miy wéral moom soxlawul sabab yi waaye nag sunnatallah mooy sunnaay yàlla ci kaw suuf te loolu mooy sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag di ko boroom xam-xam bi waxee lool fan sadaq mu daal di dem wuy hatta ida nasafa tariq ba nga xam ne ci lay ñëwee ba yoon bi mooy yoonu dëkk bi nga xam ne mooy bu baaxul bi ak diggante dëkk ba nga xam ne mooy bu baax ba mu jëm mu ñëwee ba mooy ci xaaju yoon bi def na xaaju yoon bi ataahu al mawt fala ko ah faatu waaw dikkale dabe ko foofale Allahu akbar qul yatawaffakum malakul mawti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un suuratu sajda suñu boroom nee na qul wax yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatawaffaakum dina ñëw ngir faat leen jël seen bakkan yi kan malakul mawt malaakaam dee alladhi mi nga xam ne wukkila dëggum moom lañ moom lañ chargé moom lañ dox yen ko ngir mu war leen a faat yéen ginnaaw bi ci man seen borom ngeen di dellu léegi nag kii bi mu ñëwee ba def xaaju yoon bi ah hatta ida nasafa at-tariqa ataahu al-mawt ah faatu dikkal ko léegi nag ah wa malaa'ikatu al-'azaab alayhimu was-salaam bi mu faatoo malaakaay yërmande yi di ñëw ci moom ngir jël ko yóbbu bakkanam fu baaxul fa malaakaay euh, yërmande yi jël ko ñëw ngir jël bakkanam yóbbu ko fi nga xam ne di ñu génnee ruux gi ngir ñu yóbbu ko fa nga xam ne mooy mooy illiyin waaw kalla inna kitaabal abraari la fi illiyin wa ma adraaka ma illiyun kitaabun marquum yashhaduhu al-muqarrabuun waaw yóbbu ko fa nga xam ne fa la ñuy yóbbu ah, bakkan yi nangu woon a topp seen borom malaaka yërmande yi ñëw ngir jël bakkanam yóbbu ko foofu fële ruuxam yóbbu ko foofu fële ah wa malaa'ikatul azaab malaakaay mbugal yi daal di ñëw tamit ñu daje fa ñu daje foofu fële ñoo ngi xam ne ne ah déet kii ruuxam ñun ñoo ko war a jël. ngir yóbbu ko fa nga xam ne kalla inna la fii sijjiin wa maa adraaka maa sijjiin kitaabun marquum waylun yawma idin lil mukazzibiin gaa yi ne ñun foofu lañ ko jëlee malaakaay bugal yi ne ñun ñoo ko jël kii sijjiin la jëm waaw fa gën a suufi la jëm ndax kii ni mu def ci ay caay caay fa qaalat malaa'ikatu rahma malaakaay yërmande yi ne wax malaakaay mbugal ne leen eh mais yéen <laughs> ku nekk ndax xëccoo am na moo tax fax mooy ñu xëccoo ci mbir mi mooy nekkul ñu xuloo mooy ñu am daal wute ak gis-gis ci mbir mi ba moo tax ñii ñëw ngir def mission bi leen seen borom jox ñoom malaakaay yërmande ngir bépp jaam boo xam ne dafa gëm boromam buy def ñoom ñoo koy teeru daal di yóbbu ruuxam yóbbu ko ca kaw léegi nag soog ko malaakaay buggal yi ñoom ngir def li leen seen borom digal jaam boo xam ne gëmuloon yàlla wala daa def dëkkee caay caay nga jël ñoom ñu jël ruuxam ngir yóbbu ko fa gën suufe ñu daje fa nag waaw malaakaay yërmande yi ne eh, jaa a taiban jaa taa'iban muqbilan bi qalbihi ila Allah ta'ala ne non kii ñun ñoo ko war a yóbbu luy seen argument lan mooy seen lay ba yéen ko war a jël mu ne ndax moom jaa a dafa dikkoon taa'iban doon tuub di dellu muqbilan dëgmal bi qalbihi ak xolam ila Allah ta'ala ci borom bi nga xam ne mooy mi kawe ci yéegu. kii sax la yàlla bëgg lan moo tax borom bi bind jaami lu dul ñuy ci moom kii ci loolu la newoon da doon dellu ci boromam nii doon dem dëkk ba nga tuub na di dem ba nga xam ne fa la war a gën a réaliser fa a gën a doxale tuub bi gën a tuub ànd ak ñay jaamu yàlla loolu lu dikk woon ak xol tuub dellu ci boromam kon kii ñoo ko a jël wa qalat malaikatu al-azab yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne wa qalat malaikatu tontu malaaka yërmande yi ne leen ah xanaa da ngeen a fàtte ne ya'mal xayran qat waaw xanaa da ngeen a fàtte ne kii kii kii kii kii tëdd nii te nag ñu war a yóbbu ruuxam mais xanaa da ngeen kii innahu moom dëgg dëgg lam ya'mal xayran qat masula jëf benn yiw masu kii yiiw acte boo xam ne yiiw la bu mu mas a teg du woor du julli du zakat du dara masu tee def dara mu ngi nii te xam ngeen ko waaw <laughs> léegi nag bi mu demee noonu booy kon ñaar yi ah, gis gis wute na ku nekk joxe nga li tax nga wax ne man maa ko war te boo seetee ci góor bu nekk da nga naan ah waaw mais léegi mu demee noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne fa ataahum malakun fi suurati aadami fa ja'aluuhu baynahum ay hakaman yeneen sa alay sa salaam ne fa ataahum malak biñ nekkee noonu ku nekk joxe nga si gis-gis li tax yaa war a yóbbu kii bi ah waaw nan lañ leen di àtte mu ne fa ataahum mu dikkal leen malakun beneen malaaka malaaka boo xam ne borom bi da koo yebal tabaaraka wa ta'aala fii suurati aadami waaye ci forme adamique mooy ci forme doomu aadama alayhi salaatu wassalaam mooy forme nit koo xam ne malaaka la boo xam ne yàllaa ko yónni ci malaakaay yërmande yi ak malaakaay mbugal yi nga xam ne ñu ngi xëccoo ku nekk ne maa war a jël ruux ki tëdd fii te génn àddina ñoo ko war a yóbbu benn malaaka borom bi yebal benn malaaka bu leen dikkal yor forme li nga xam ne mooy melo doomu aadama alayhi salaam fa ja'aluhu baynahum moo ñu def seen diggante ay hakaman lii raawi yéeku ci dugal ah ima euh, boo demee sax imam Muslim ay hakaman mooy lool ngir leeral la bu dee ci Sahihu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi eh, ay xakaman di muy ay xakaman eh, boobu noonu eh, gisuma ko ci waaw amaana muy al imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi moo ko ci kii wala muy beneen riwaaya boo xamante ne nii man gisuma ko waaye. ay hakaman mooy lu ngir leeral la rek voilà mudraj la ci mbir mi waaw amaana loolu la ndax bu dee am na nag ñeneen ñu ko solo ñoo xam ne nañ ko gis amaana foofee fa la ne waaye eh, riwaaye imaamu muslim yi gisuma ci li nga xamante ne mooy hakaman la ko noonu al imaam al-Bukhari rahmatullahi kon daal mooy ñu def ko seen diggante hakaman ki nga xamante ne nii mooy di leen atte war a atte waaw ndax bu ñaari nit ah, ñaari kuréel wala ñaari nit wala ñaari mbooloo bu ñu xëccoowee ci mbir il faut mu am ko ne koo xam ne bokkul ci ñii bokkul ci ñee man leen a atte maadaama ñaari côté yëpp ñun gërëm nañu kooku nekk ci nga xam ne mën na leen nangu nañ mu àtte leen léegi kon waa ji ñëw ñu def ko hakaman ki nga xam ne moo leen di àtte malaaka boobu yor formu aadama doomu aadama alayhi salaam fa mu ne leen léegi bi ñëwee ku nekk ñoom ñëpp ñu gërëm ku nekk voilà malaaka yërmande yëpp malaaka mbugal yi ñu nangu ne waaw kay yow man nga ñoo àtte mooy man ngaa àtte léegi lan ngay àtte ci suñ lii nga xam ne moo tax suñu fa qaala malaaka moo ma ne alayhi salaam ne qiisu ma bayna al ardayn fa ila ayyatihima kaana adnaa fa huwa lahu waaw ne leen qiisu natt leen mesurer leen ma bayna al ardayn waaw mooy lan mooy mesurer leen natt leen diggante fii nga xam ne fi la tëdd fi rafaatu nii natt leen diggante dëkk ba mu jóge ba mu doon defee lu yéese ngir tuub si natt leen ko ba fii mu tëddee ah ngeen xool waaye natt fii mu tëddee ak dëkk ba mu doon dem loolu moo tax lay naan qiisu ma bayna ardayn waaw natt leen diggante ñaari suuf yi ba mu jóge ak ba mu jëm fan la ci dina jege bu ngeen ko defee fa ilaa ayyatihima kaana adna fa huwa la fépp suuf ba nga xam ne ah. fa la gën a jege moom mii tëdd fii faatu fii suuf soosoo ko moom bu dee bu baax bi la kon waa mbaaxu ko moom kon malaaka yërmande yi bu dee nag bu yées ba moom jógee fa la gën a jege ko léegi nag ñu d'accord waaw fa qaasuhu malaaka yi daldi alayhimu salaam daldi mesurer natt distance ñu def li seen mbokk malaaka bii yor forme aat doomu aadama alayhi salaam ñëw wat fa qaasu ñu daal di mesure mbir yi nag fa wajaduhu ñu trouvé que ne distance bi gën a jege adna ila al ard allati araad que ne waa ji tëdd fii wajaduhu moom adna mu ngi gën a jege ila al ard allati araad suuf sa nga xam ne moom la bëggoon a dem ngir tuub fa la gën a jege fa qabadathu malaikatu rahma malaaka yërmande yi daal di jël ruuxam ngir yóbbu ko ca fu kawe fa ta baax. al imaamul Buxaari euh, non al imaam rahmatullah alayhi imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne muttafaqun alayhi hadith bii de dëppoo nañ ci solo ñan ñoo dëppoo solo ñi mooy al imaamu al imaamu al Buxaari rahmatullahi alayhi ak al imaamu Muslim ibn al Hajjaj al Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhima waaw. léegi nag ñu continuer ba pare mu ne wa fii riwaayatin fi sahih mu ne nekk na ci benn riwaaya boo xam ne bu nekk ci sahih bi fa kaana ila al qaryati salihati aqraba bi shibrin waaw mu ne am na riwaaya boo xam ne mu ngi ci sahih bi foofu lan la wax dane fa kaana waa ji nekk ila al qaryati salihati ah ci dëkk bi nga xam ne mooy dëkk bu baax ba mu jëm ngir tuub akraba ci la gën a jege bi shibrin lu toll ni li nga xamante ne mooy jab jeego waaw Allahu akbar loolu daal la gën a jege loolu le ab ampa lu toll ni ampa ah lu toll ni ampa daal loolu yee moom la ko gën a jege Allahu akbar fa ju'ila ñu daal di koy boole def ko min ahliha ca waa dëkk bu baax ba mooy boole ko ci ñi nga xamante ne nii mooy nit ñu baax ñi lii lii nag mu wax ne wa waaw loolu sahih imaamu muslim la ndax al imaamu muslim ibn al ah Allahu akbar nii la ko waxe mooy ci kitaabu tawba buntu bi nga xam ne moom la euh, euh, euh, sharaka di def baabu qabuli tawbatil qatil wa in kathura qatluhu ah buntu tuub foofu noonu dane Euh, bon day xaw gudd buñ naree jàng lépp muy euh, hadisu euh, Seydina Abu Sa'id bi mu ne summa maata faxtasamat fiihi malaa'ikatu rahma wa malaa'ikatu al'azaab fa kaana ila alqaryati kon mu ngi noonu mooy li wax nii waaw bi shibr mooy kii mooy ampa ampa en fait façon kii mesure la woon boo ne mooy loxo bi ah mooy bu ma jëlee bi. ñoom bu ñuy natt am nay temps euh, peut-être man li may wax mooy lu yàgg ci ñenn ñu ko wax euh, buñ doon mesurer euh, di teg sa sa tàllal sa sa sa sa loxo sa loxo nga ubbi baaraam bi comme si tàllal ko tàllal ah ubbi baaraam yi daal di teg hein def nii mooy catu extrémité wu bi hein ak extrémité bi nekk ci digg bi baaraamu digg bi nga xam ne boo ko tàllalee ñoom ñaar nga nga yaatal nga xool diggante boobu wala muy diggante boobu ak bu ndaw bi voilà diggante pouce bi ak baaraam bu ndaw bi léegi loolu noonu élément de mesure la woon waaw <laughs> waaw nga xam ne ay environ ay centi ay ay ay vingtaine de centimètres lay doon waaw yu ndaw léegi nag ñu ne lu toll noonee moom la la la gën a jege bële fa ju'ilat ñu daal di boole euh, waa ji min ahliha boole ko ci ñi nga xamante ne nii mooy ci waa waa réew moomale kon nag mu ngi noonu le ah ñu jàll mu wa fii riwayatin fi sahih am na ci beneen riwaya boo xam ne lañ soloo hadith bi ci sahih bi muy bii sahih imam muslim la rahmatullah alayhi dinañ la wax lu tax mu fa awha allahu ta'ala ila hadhihi an tabaadi wa ilaa haadihi an taqarrabi wa qaala qiisu maa baynahumaa fa wajaduuhu ilaa haadihi aqraba bi shibrin fa ghufira lahu waaw mu ne wa fii riwaaya nekk na ci beneen riwaaya ci hadis bii boo xam ne lañ solo fi saxiix ci saxiix imaam Muslim mooy buntu mooy même fi imaam Muslim mooy hadis vingt-sept soixante-six deux mille sept cent soixante-six hadis boobu li ñu la waxoon sànq ne la fi mu ne wa fii riwaayatin fi sahih fa kaana fi ila al-qaryati salihati aqrab bi shibrin fa ju'ila min ahliha foofee la ko indi bi mu defee lool dafa def qaala imaam Muslim mu ne haddathanaa Muhammad ibn Bashaar Bundaar qaala haddathanaa ibn Abi Adiy as-Sulami mawlaahum as-Sulami mu ne qaala haddathanaa Shu'batu mu ibn al-Hajjaaj Abu Bistaam al-Ataki al-Azdi rahmatullahi alayhi an Qataada bi haadha al-isnaad mu jëlee ci Qataada ibn Di'aama as-Saduusi rahmatullahi alayhi al-Basri bi haadha al-isnaad ci sanad bi naqwa mooy sanad bi mu tudd moom Imaam Muslim naqwa hadiis Mu'aaz ibn Mu'aaz wa zaada fiihi fa awhaa Allahu ilaa haadhihi an tabaa'adii wa ilaa haadhihi an taqarrabii voilà mu ne borom bi wahyu moo tax moom mu ne wa fii riwaaya Imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne am na ci benn riwaaya sax sahih bi foofu dane borom bi tabaraka wa taala dafa wahyu waaw Allahu akbar dafa wahyu Allahu taala borom bi nga xam ne moo kawe te yéegut ilaa haadihi ci bële suuf ci suuf bee bi ci noon a jege ne ko an tabaidi ne ko soril wa ilaa haadihi mooy bële suuf sam jóge la ne ko soril soril gis nga la sori suuf sa xëcc waaw dina sori wa ilaa haadihi bu baax duñ jëmoon waa ji tuub mu ne ko jegesil an taqarrab yi jegesil jegesil waa ji faat wa qaala malaaka ma nag ma nekkoon yoroon forme doomu aadama alayhi salaam ne leen xiisu léegi ay wa natt leen maa baynahuma diggante ñaari suuf yi bañ ko defee fa wajaduhu ñu trouvé waa ji ilaa haadihi ci suuf su baax si aqrabu réew mu baax ma aqraba moom la gën jege bi shibrin ci ampa waaw moom la gën a jege ci en bas mooy li la wax loolu ay vingtaine de centimètres ah élément de mesure la woon comme niñ la ko waxe sànq bi Jibril waaw fa ghufira la ñu daldi koy jéggal Allahu akbar ñu daal koy jéggal moomale mu ngi noonu ah mu ne wa fi nekk na ci beneen riwaay imaam an-Nawawi rahimahullah mooy wax ba léegi mu ne fa naa bi sadrihi nahwaha am na ci beneen riwaay da ne fa naa mooy mu mel ni ku ku ku ku ku bi muy faatu dafa mel ni rek ku ku xaw puus waaw def effort bi sadri yi mooy mel ni ko fa puus bi muy faatu noonu rek dënn bi nahwaha féete ak fa nga xamante ne nii mooy dëkk ba nga xam ne mooy dëkk bu baax ba waaw allahu akbar nga ne maa léegi fii nag ñu ne la bii de tamit ci sahih imam muslim boo demee di nga ko fa fekk ndax bi mu andee ci kitaabu tawba biñ la waxoon sànq bi mu jeexale imam muslim dane qaala qataadatu fa qaala alxasanu dukira lana annahu lamma ataahu almawtu naa bi sadrihi waaw mu ne qaala Qataada mu ne imaam Qataada wax na te waxoon nañ ko sànq ibn Di'aama mu ne qaala wax na alxasanu buñ ne alxasan nag kenn la <laughs> alxasan ibn Yasaar al-Basri rahmatullah alayhi al imaam al-aziim ash-sha'n imaam bu mag boo bële mu ne nee na moom zukira lanaa tuddal nañu annahu lamma ataahu al-mawt bi nga xam ne ci la ci ci la ko dee dikkal waajoo jële na bi sadrihi voilà dafa puus mel ni ku jóg rek mel ni ku puus waaw bi bi muy faatu noonu rek waaw mel ni dafa am benn sursaut bu mu def rek ah daldi ak dënnam féete côté bi nga xamante ne mooy dëkk bu baax ba nga xamante ne nii moom la jëm euh, euh, euh, moom waa ji nii léegi naxwaha naxwaha ca mu féete fa nga xamante ne nii mooy dëkk boobule. Euh, léegi mooy mu jeng jëm ci dëkk boobale voilà euh, léegi lii mooy xadiis bi fii la ko al imaam yemal euh, ñu war a nag ci lu gàtt ci li nga xam ne njàngat yi ne fii insha taala tabañ fee guddal bokk na ci li nga xam ne dañ ko ciy jànge ci côté bii mooy côté bële li ci kaw gisoon nañ ko ci jotaay bee weesu mooy que ne malaakaay yërmande mooy malaaka yi mën nañoo wute gisiñ ci mbir waaw ci mbir loolu du ci doomu aadama yi rek alayhi salaatu wassalaam la am de bu ñu foog ne malaaka yëpp ñooy bokk lu ñuy gise mbir yi lu la koy wax fii ba malaaka yërmande yi dañoo ñëw dañoo wuute gisin ci kii génn àddina ruuxam kan moo koy jël ci ñun ñaar ñun malaakaay yërmande yi ah wala malaakaay mbugal yi mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu loolu day wane ne kon malaaka man mën nañoo gise wuute yi nga xam ne moom lañ gise mbir yi waaye boroom bi nga xam ne ñoom laa ya laa ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun duñu mooy mukk yàlla lim leen digal hein waaye li nga xam ne képp moom la leen digal moom lañuy ñuy def dina leen utal luy tax ñu génn ci loolu le te ñun doomu aadama yi utal nañu ko de waaw ndax waxoon ne gars yi dee xool bu dee da daa am lu wute ci seen biir waaw walaw rudduhu ila allah wa ila rasul wa ila ulil amri minhum waaw aka neexoon gaa yi bu leen dara dalee bu ñu amee ab différent lu wute seen seen diggante ñu daldi koy hein euh, delloo ci yàlla ñu delloo ko ci boroom bi tabaaraka wa waaw ñu delloo ko ilallahi ci yàlla waaye delloo ko ci yonent yonentam alayhi salaam delloo ko ci yàlla mooy ah mooy ñu nangu li nga xamante ne mooy alquran daal di ñuy àtte waaw <laughs> loolu la di fekk nanguwoo alquran àtte ñu mooy ñu nanguwuñu kon nanguwuñu nanguwuñu suñu borom lim ne. Euh, ñu delloo ko ci yàlla delloo wa ila rasul mooy delloo ko ci sunna te sunna du dara lu wax yu xam ne moo ci alquran la gisoon na hadisu ibnu Ma'di Karib bi keroog duñ ci delluwaat ala inni utiitu alqur'ana utiitu alqur'ana wa mislahu ma'a waaw ala waawi utiitu dañ maa utiitu alqur'an dañ maa jox alqur'an ak lu mel ni moom waaw kon nag bu ñu ko delloo woon ila ila rasul yoon ci yonent bi alayhi salaam de wa ila ulil amri ci seen ñi nga xam ne ñooy boroom mbir yi mooy boroom xam-xam voilà wala ruddu ila rasul wa ila wa ila ulil waaw mais kon boroom bi defal la ñu fala waat naa ko ci sa borom yow Seydina Muhammad gaa yi duñ la gëm mukk dëgg-dëgg ngam lu dul ñu nangu di ñëw di la atteloo li nga xam ne moo dog ci ay différent seen diggante kon kay boroom bi defal nañu lii mu defal malaaka yi de sauf que malaaka yi ñoom seen bos du am comme ñun nit ñi buñ leen waxee ñuy foñu di bañ di bañ a jox ko dëgg wala di nga gis ñenn ñi waaye xam ne lii la ñu bañ wala lu ñu bañ saa dem dem uti. atte katu caaxaat mooy bàyyi bi alxuraan ak sunna dem ci yeneen i législation ni ñoom ñoo lay atte kon liñ bëggoon wax fii mooy kon malaaka yi mën nañoo gudd a ute ay gisin ci mbir waaye boroom bi tabaaraka ko taala dina ut koo xam ne moom moo leen di euh, teg ku nekk lan ba ñu dëppoo ci kàddu léegi dañ ciy jànge tamit que ay nit comme li wax sànq mu ñu wutee ci masala wala ci dara. ki leen di àtte manu la bokk ci benn partie ci benn côté manu la bokk ci ñoom juge et partie loolu man la def déedéet yow yaay juge ba pare am foo far kooku juge wul kooku àttewul déedéet kooku àttewul loolu nag mooy suñu justice yu bidon yi ñu am suñu réew yi nga xam ne ministre de la justice waxuma la ministère de la justice kese président de koy fal magistrat yi moo leen mais juge sax ci boppam daanaka moo leen waaw juge yi boppam du ñu du du saisiru mukk lu dul ne waa parti nguur gi gi yor affaire yi ñoo ko si ñoo ko ñoo ko ñëmu saisiru mais ci volontairement affaire am ni xoolu ci ban couleur la am waa ji ko def que bokk na ci sa suñu parti nekku ci yoonam new ci mu saisir loolu doo ko gis suñu réew boo ñëwee fii nag ci tugal moom France moom dañ koy def parce que. même bu dee ne ministère de la justice ministre bi mooy chapeauter la justice mais amu ci yoon amu doole boobu ha ku suivre jamono yi ministre de la justice en France ah Dupond-Moretti jamono yii mais gars yi dañ ko mise en examen <laughs> xam nga la mooy dañ ko mise en daa am luñ ko tuumaal ne favoritisme la def mooy daa am da doon fara da da da ah bim faroo da doon da doon da doon gënale ndax ay ju ay pro ay ay ay procureur yu amaloon problème ay ay ay ay ay gars ci justice bi mu xaw a utiliser moom le fait mooy ministre de mooy ministre de la justice gars yi yóbbu ko déglu ko ba pare waxu jox ñu mi mi mettre ko en exergue loolu dañ ko xalaat yow suñu réew yi ay Sénégalais yi mu xanaa nga ñu ne le ministre de la justice lañ mettre en examen. waaw dañ ko wax dëgg ci léegi nag moo ñëwee voilà lu tax fii di avancé parce que fii justice minimum am na fi alors que on a rien justice su ki jiite kese la li mu nam ka neex kese am ku mu bëgg ñu saisir la yow la ñuy saisir yow la ñuy tëj yow la ñuy déglu yow la waa dig di dig ay mbir. mais fekk yaa ngi neexoog ki jiite moo yow defal lu la neex waaw defal lu la neex waaye dara du la ci fekk maa daama waajee ngi fi wala maa yaa ngi neexoog moom de ndax boo boo fi neexoo wala tam moom rek mu yëkkati dossier bi <laughs> waaw yooyu nag ay ay ay justice su potentat dëkk yoo xam ne du dara ay ay pakoti kese la loolu moom justice boo xam ne daa am hmm, kumba am nday kumba amul nday loolu lislaam wootewul ci loolu gis nga ñii biñ leen di àtte malaaka yi dañu wutee keneen a jóge fële neewuñu nañ jël kenn ci ñun malaakaay yi mu àtte ñu wala nañ jël kenn ci malaakaay <laughs> mbugal yi mu àtte ñu déedéet boroom bi nga xam ne mooy <laughs> al-adl ah, mooy mooy moo moo fi teg justice moo fi teg justice moo yónni koo xam ne fële la bokk ba pare mu ñëw dexu leen sax ñu yor forme malaaka gis nga liñ lay wax waru la bokk ci ñi waru la ci ñeen malaaka la waaye forme doomu aadama la yor alayhi salaatu wassalaam nga xam ne déchargé ci ñaari parti yépp ñëw nekkum inconnu waaw moo tax ñoom ñu ñu gërëm ko ne waaye yow mii man nga ñëwaat waaw sinon bu bokkoon ci ñenn ñi day am problème parce que bu boobaa mbir mi doo nekk juge et partie wala juge ba pare am foofar déedéet waaw beneen mbir buñ ciy jànge dañ ciy jànge ne kon malaaka day am mën na soppeeku di jël forme nit waaw ndax boro yonent wala sa sam nee na dafa ñëw fajaa daa dafa dikkal leen hein malaaka boo xam ne dafa ñëw yor forme nit kon loolu mooy waree ta forme dëggam du forme nit <laughs> voilà moo li mu ne dafa ñëw ah ah fa ataaw malakun fii suurati aadami kon loolu mooy du suura vrai boobu mooy malaaka day mën a soppeeku jël forme boobu te loolu na ci sunna ñoom ñaata yoon la Jibril di ñëw ah di yor forme Seydina Dihya ibn Khalifa al-Kalbi radiyallahu anhu benn saxaaba la woon ajmaluhum dihyatuhum dihyatun dihyatul jamil qad ata ala suratihi jibril aw kama qala al imam as-suyuti fi al-alfiya waaw ka gën a rafet ca saxaaba yi mooy kan radiyallahu anhu dihyatun dihyatu bi nga xam ne al-jamil mu taaruma bari na lu mu doon dikk di yor formam ki nga xam ne mooy jibril ta hadith yooyu bari na ci mawlana ibn abbas naka noonu ay ya umm salama radiyallahu anhum waaw mu ñëw yor forme nit kon malaaka day mën a yor forme nit waaw <laughs> léegi leneen luñ ciy jànge mooy doole ji tuub am gis nga kii day tuub bi mu ñëwee tuub googu mu am seeral ko ngir boroomam tax na loolu moo ko sauvé waaw te loolu dañuy ngëneelu yàlla bu rëy yi nga xamante ne nit mën naa sauver te masula jaamu defal borom bi benn acte de teg posé mooy lu ak julleek woor borom bi mën na laa repêché ndax lan gëm yàlla ndax gëm yàlla tuub gëmu tuub moo ëpp doole bakkaar yu mas a def ak ñàkk a def jaamu yàlla yam ñàkkoon a def laata muy tuub allahu akbar kon nag waaw kon loolu ama am solo mooy li dellu ci borom bi ak nu sa bàkkaar yi toog kii xoolal li mu te dañ ciy jàng ne mooy masala mañ waxoon xam nga waxoon nañ ko biñ naan loolu moom daanaka ijmaa la waxu Mawlaana Ibnu Abbaas kese radiyallahu anhu lay jàpp ne al-qaatilul amd ki rey te tey kooku amul tuub waaye ginnaaw moom loolu amatul mooy loolu insha allahu day kooku tuubam kay mën naa de bu tuubee te sell ndax borom bi moo ah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a borom bi mooy jéggale bàkkaar yépp inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha borom bi tabaaraka wa ta'ala du du jéggale nit ñi di ko bokkaale te tuubu ko ba faatu deewaale noonu te tuubu waaye wa yaghfiru ma duna dhalika lu lu gën a suufe bokkaale te loolu ray ci la moom borom bi da koy jéggaale da koy jéggale kon nag mu ngi noonu Allahu akbar waaw ah. léegi mooy ray li ñuy garaaw garaaw li borom bi ne fu ku fi faatu euh, nit euh, euh, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannam ku fi faat benn bakkan boo xam ne moo ko tey am ngëm yàlla kooku payam mooy jahannama nga ne mais waa ji lu tax kon demul jahannam ñu ne la loolu mooy li nga xam ne moo doon ak payam bu ko ko yàlla fayoon waaw bu ko yàlla jéggalu doon di may ko mu ñëw di tuub ak xol bu sell bii loolu mooy li ko doon xaar moo ko doon gese waaye borom bi ko defal xéewal ba loolu sentence boobu loolu naroon ko dal mu def lu ko fenq tuubam gu sell kon nag mu ngi noonu insha allahu taala kon euh, xam naa dañuy yem nii euh, que ne euh, affaire bi kon mu ngi nii bokk na leen lañ ci jàng bala ma génn mooy ak taxkiim mooy li malaaka yi def noonu xam na parce dafa am ñoo xam ne dañ ko doon bañ ah mooy ay ne ñu am différent comme ni malaaka yi ñuy amee différent alayhimu salaam ñu ne ñaari parties dañ ut keneen ku bokkul ci ñun wala nañ dajale kii nañ jël ñoo xam ne keneen moo xam ne moo ñuy àtte suñu diggante euh, loolu euh, dañ ciy jànge tamit loolu lu mën a nekk la waaw mooy bu dee ñaari à condition que ñaari parties gërëm nañu hein que kii àtte leen voilà.